salaasu miya wa salaasuun baabu karaahati tasmiyatil inabi karma kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn ubbi woon nañ suñu tombu bees bi waaye chapitre gis jeexaloon nañ chapitre trois cent euh, vingt-neuf baabu karaahati qawlihi benn xadis ba mu fenn doon mu doon xadis 1739 mu ne woon an Aïchata radiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yaqulanna ahadukum xabusat nafsi walaakin liyaqul laqisat nafsi walillahi alhamdu wal minna. <coughs> tey ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa al imaamu alxaafidu Nawawi rahimahullah nekk ba léegi ci lancé wu ay mbir yoo xam ne euh, moom lay mettre en garde ki nga xam ne moo suubu ki nga xam ne moom la yoonu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum daal di ñor ba mën a am ci seen riyaad yi mën a dëkk ak ñoom yoo xamante ne foog nga làmboog moom ba léegi ci yar wàllu làmmiñ xam nga biñ génnoon mooy nit ki bu mu wax xabutat wax qawlihi waaw ba ko jiitu woon ca tom bële baabu karahati taq'ir fi l wa tashadduq fi fiihi wa takalluf wa takalluf fi l fasaha di ci wàllu làmmiñ ak sa gémmiñ noo koy mën téye ak moytandu ko am na bu ko jiitoo an nahyi anil fuhshi wa badha'il lisan waaw yooyu yépp boo seetlee ci wàllu làmmiñ la jëm ak yi ko jiitu woon wax nit ki tahrimu qawlihi li muslimin yaa kaafir waaw ak nahyi an qawli al insaan mutirna bi naw i kada karahati sab baabu karahati sabbi diig baabu nahyi an sabbi riix yooyu yépp ak karahati sabbil xuma loolu yépp ci wàllu làmmiñ la loo xam ne làmmiñ a koy def kan mooy saaga fièvre bi ay man sama feebar bii rek am loo ci teg kan mooy saaga vent bi way quel vent de wax lu lu dul noonu kan làmmeñ kan mooy wax sa mbokk julli naan ko hé yéeféer bi lan làmmeñ lan mooy wax mutir naa ah grâce gi ak kii bi waay gi waay étoile bi voilà wala di saaga ganaar gi lu koy def làmmeñ waaw an nahyi anil fuhshi wa badha'il lisan waaye tere li nga xamante ni ak euh, grossièreté ak ñaaw làmmeñ loolu lépp làmmeñ la waaw ci lancé boobu la nekk ba léegi waaw li gis làmmeñ te pourtant utaloon na ko buntu ci lu njëkk baabu hifzil lisaan xam nga ba doon wax wattu sa xam nga waroon na ne loolu gisoon nañ ko mais fii mu ñëw tarkiis ko tas affaire waaw allahu akbar ci yoo xamante ne nii moom lañu asharihu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yar moo ndiwaat ci yooyu <clears throat> ci façon kaddu yi nga xam ne asharihu dafa koy tere ne bul wax loolu waaw ne baabu buntu karahati sib tasmiyati tudde gi ñuy tudde ala inab garabu tàndarma karman di ko woowee karma au lieu nga koy woowe inab wala ngeen koy woowe karma bu leen ko def tere bu ñu tere loolu allahu akbar <laughs> xam nga parce que karm boroom xam-xam yi dañ naan karm moo karim ak karama yooyu ñoo bokk ay fu ñu jóge waaw ñoom ñoo bokk fu ñu jóge moo tax mu ne bu leen ko wax te inab ñëpp xam nañ ne garab googu du garab gu xaraam de muy raisin mais sauf que arab yi dañ ci doon ute sàngara garab la goo xam ne dañ ci doon ute loo xamante ni ci mooy yàlla li leen jëme woon waaye ci loo xamante ni dañ ko doon naan ñuy tàggoot seen sago ba pare ñoom bizarrement ñu doon wax ne Ah. waaw way way boo ko boo ko naanee dalay yóbbu ci makaarimol ci karam yi ci ci ci nga teeb day tax nga tabe parce que waa ji nga xam ne daa naan ba man di ànd àndatul ak sa bopp <laughs> loo ko ñaan mën na la koo jox te du ko tey <laughs> léegi ñoom nag loolu la woow yi doon wooy seen tool yi tool yi tànn ki euh, raisin yi karam te nekk loo xam ne alors que borom bi dane inna akramakum inda allahi atqaakum waaw ñi gën tedd fa yàlla mooy ñi gën a ragal yàlla ba moo taxoon lenn ci ñoom ñu doon tagg li nga xam ne mooy euh, sàngar léeg-léeg dañ koy woowee garab gi <laughs> te loolu lañu ëppoon al inab karam mais xamru ngay jóge ci moom muy sàngara sa dañ ko doon woowee karm karm karm waaw ba moo tax kenn ci ñoom doon wax alxamru mustaqatul maana min alkarami <laughs> waaw naan alxamru fi ñu maanaawam fi ñu ko jëli mooy fi nga xam ne mooy alkarm waaw ndax nee nañ boo ko naanee waaw taxussu ala saxaa comme ni imaam alxaafis na xajar tudde wa ta'muru bi makaarimil axlaaq yow ñu ko yàlla waaw waaw <laughs> te loolu imaam Ibn Battal moo ko nettal jëlu ko ci Ibn al-Anbari rahmatullah alayhima mu ne annahum sammawu al-inaba karman li anna al-khamra al-muttakhidata minhu tahuthu ala as-sakha'i wa ta'muru bi makarim al-akhlaq hatta qala sha'iruhum al-khamru mushtaqqatu al-ma'na min al-karami <laughs> <laughs> ñu ne ñu ne dañ ko tudde woon eh, eh, garabu tàndarma kii yo tàndarma euh, euh, raisin tudde ko karma ndax nee nañ sàngara sañ koy jëlee waaw ah, ba ngay jëlee ci garabu raisin gi day pousser di ñaax nit ki di ko yóbbu ci ak kabe ak jik tig te daa ngay jikko yi ba moo taxoon seen waykat bi <laughs> wax yooyu loolu nag tax yeneen saa salaam nag tere leen lool waaw parce que li ngeen di la la sàngara si di jóge ngeen koy tudde kar waaw ci loo xamante ne nii mu ngi jóge ci karim karam ak yooyu ñoom ñoo bokk ay kii nga xam ne teraa teraanga teddaange kooku xolu jullit la gën a yell mais pas seen caaxaan yi ngeen xam ne mooy sàngara ak garab ga muy jóge ñoo tax yeneen saa salaam baabu tu ndax di ko tudd comme ni ñuy gise ñoom imaamu yii ak ñu ko jiitu woon doon wax te ne loolu day tax buñ ko tuddee lool kaddu ko rafet googu mooy loo xam ne du garab gee baaxul ba léegi ñu waxaat ko raisin bay raisin xaraamut bay raisin boo xam ne pour gaay yi ñuy dagg di ko def ci étal yi nit ñi di ko jënd di ko lekk ak yooyu lool lool xaraamul waaye jël bay raisin bi nga xam dañ koy def jus de raisin loolu xaraamul li xaraam mooy ñu bay raisin boo xam leer na la dañ koy sotti sàngara dañ koy soppi sàngara après te mu leer la lool moo xaraam pourtant garab googu du lu xaraam de waaye comme que ñoom lañ ciy jëlee moo tax ñuy wax karm bi ko tuddee yeneen saa sam bañ loolu comme que dañ ko miinoon ci jaahiliya buñ ko tuddee noonu mu leen di yëngalaat loolu di leen fàttali ñu jàpp ne ak ak mbaax da cee ne ca gañ doon naan ak yooyu mu leen ko kon baabu buntu nahyi non karahati si tasmiyatil inabi karma di woote li nga xam ne mooy garabu vigne li nga xamante ne mooy garabu waa ji muy euh, raisin karma <laughs> Allahu akbar waaw waaw teraanga tera générosité yooyu loolu jullit bi xolu jullit bi jullit bi kooku lañ koy melal mais pas garab goo xamante ne nii gaa yi mën nañ cee jële loo xam ne du lu baax léegi al imaam mu indi fi ñaari xadiis yoo xamante ne euh, <coughs> ñoo bokk lu ñuy wax moom lay illustrer ci bunt bi ñu nekk moom al imaam al xaafidu an-Nawawi léegi dañuy boole ñaar yëpp xadiis mille sept cent an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar laa tusammu al-'inaba al-karm fa inna al-karma al-muslim muttafaqun alayhi wa fi riwaya fa innama alkarmu qalbul muslim qalbul mu'min wa fi riwayatin lil buxaari wa muslim rahmatullahi alayhima yaquluuna alkarmu innama alkarmu qalbul mu'min وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة رواه مسلم رحمه الله تعالى الحبلة بفتح الحاء والباء wa yuqaalu aydan bi iskaani al-baa kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ci suñu chapitre trois cent trente mu ne an Abi Hurayrata hadith mille sept cent quarante mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi Seydina Mawlaana Abu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu al-Yamaani annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi laa tusammu bu leen tudde al inaba garabu tàndarma nga naan tàndarma garabu raisin <laughs> voilà tàndarma <laughs> mooy nax la woo nax la la fii garabu al inab garabu raisin al karm bu leen ko woowe tur boobu di al karm waaw fa innal karm teraanga générosité karm dëgg-dëgg tur boobu ki ko am mooy al muslim mooy kooku mooy jullit bi ki wommatul yàlla waaw muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamul buxaari imaam muslim bokk nañ ko solo waaye mu li lii hada muslim lii kàddu imaam muslim rahimahullah mu ne wa fii riwaaya am na nag nu ñu soloowe xadiis bi fa innamal karmu qalbul mu'min boo xamante ni yeneen saa saan dana fa innama dëgg-dëgg alkarmu boobu ngeen jël baat boobu ngeen jël di ko tuddee euh, garabu raisin gi déedéet loolu dëgg-dëgg tuur boobu li ko li ko toon mooy qalbul muslim qalbul mu'min xolu ki nga xam ne mooy ki wommatul yàlla mais mu ne la wommatul yàlla bii xol bi mu ne wa fi riwaayatin lil Bukhari ba léegi am na neneen noo xam ne beneen mu <coughs> ko imaamul Bukhari daal di solo wa muslim ak imam muslim muy muttafaqun alayhi yeneen saa saam dana yaquluuna alkarm ñoom ñu ngi naan alkarm mooy di ko woowee garabu raisin yi innama alkarm dëgg dëgg alkarm qalbul mu'min mooy xolu way ngëm yàlla bi allahu akbar kon mu léegi loolu mooy xadiisu sayna abu hurayra yi léegi xadiis mille sept cent quarante mu ne waan Waa'il ibn Hujr mu ngi jële ci Wa'il ibn Hujr ñu ngi ko doon tudd keroog moom moo <laughs> moom la la buur dëgg la woon moom prince la woon waaw prince héritier la woon li <laughs> ñëwetu moom la yeneen saa sam ne woon aywa ne Muawiya <laughs> demal yóbbu ko domaine sàngam nga wan ko ko foofu yëpp maa ko jox mu waroon sëy naa Muawiya di dox te woon sax dàll naan ko waaye naaj bi tàng na de loo moom supporté mu ne ko lan yow rien que li nga ànd ak man nii rek yow day yëkkati sa kot mu naan mu demaat ba ci kanam mbir mi gën a mu ko waxaat ko mu naan ko yow sama takkandeeru gëléem gi ma war walla war waay bi ma war doy na la ker <laughs> moo nekk nii ngi jële ci Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu nga xam ne bi mu ñëwee tuub seneen saa saa da koo lalal eh, fu mu toog waaw moom comme Adi ibn Hatim <laughs> waaw comme quoi nit ñi euh, selon li ñu doonoon lislaam doo ñëw rek ñu ne eh bu ñu fontoo laa wax ay seen tappale yooyu mooy lan fii ñëpp a yema ah. non saa son dañoo jàngal ni ñuy doxalee ñi nga xam ne loolu lañ xamoon buñ ñëw ci l'islam perte loolu totalement non dañ leen reconnaître seen yooyu quoi waaw ah, waa ji moom c'est une c'est cette femme là c'est une bourgeoise waaw ah, moom bu wala ce monsieur là moom c'est un bourgeois. bu ñëwee ci daara ji bu ñëw eh eh toogil fële yow jàllal ne comme tout le monde non parce que euh, xoolal statut bi mu jógee ak tamit liñ kii waaw nga xaw a doxaleeg moom loo xam ne lu xaw a niroog moom li mu xamoon waaw mais pas ñëwul yaa eh, non fii amul yooyu ay droit deux deux poids deux mesures dañ naan la yaa xamul dara yeneen saa salaam est-ce que ni euh, mu ñoom ñoom la doxaleeg ñëpp non parce que nekk day xam lan nga ba ngay fa nga jógeeg ni nga mel ak lan fa doon boo ñëwee lool doo dugg ci l'islam perte ko totalement te mu nekk loo xamante ni du lu bon waaw loolu lañ ci bàyyi xel kon wan Wa'il ibn Hujr mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Wa'il <laughs> ibn Hujr radiyallahu anhu anni nabi muy jële ci yeneen saa sam annahu qaala nee na laa taqulu bu leen wax alkarm yeneen saa sam nee bu leen di utiliser di wax moowu karm walakin waaye quulu wax leen al inab garabu tàndarma bu leen ko woowe karm ndax karm mooy teraanga noo dëgg dee leen wax al inab waaw wal xabala wala ak xabala bu ngeen ci wax ñaar yi baax na lépp di tekki raisin waaw waaw imaamu Nawawi mu ne rawaahu Muslim imaam Muslim moo ko sawabu ca suuf mu ne alxabalatu bi fathil xaa'i wal baa man nañ alxa xaa bi maska kaw ak baa bi maska kaw fatha xaa ba mu ne wa yuqaalu waaye dinañ wax aydan bi iskaanil baa am ñu ne la mooy sukkoon nga sukkoon maska néeg maska ron ci néeg bi ci baa bi la kon ñaari hadith yi moom la al imaam al nawawi daal di indi fii léegi bu njëkk bi mille quatre cent non mille sept cent quarante Abi Hurayra foofu dana muttafaqun alayhi léegi ñu xool <coughs> est-ce que ash-shaykhaani rahmatullahi alayhima kese ko solo ñu ne al imaamu Ahmadu ah Muhammad ibnu Hanbal. Hmm? daal dina koy solo waaw daal dina koy solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullah waaye na ko noon al imaamu eh, Abu Daawuda daal dina koy solo rahmatullahi al jamii al Buxaari hadis bi dëj ko fu bare bare bare bare dañ gis adab baabul laa tasubbu dahra <laughs> parce que xadis bi dafa am version yoo xam ne loolu la tàmbalee yoneen saa sam non seulement bu leen gàññe ad moom lañ doon wax keroog bimu naan yu'dhi ibnu adam waaw yasubbu banu adam ad-dahr wa ana ad bi yadi al-layl wa an boobu après da yokkoon ne ba pare ne leen am na yenn version te bu leen di woowe yii nii waa ji al-inab bu leen ko woowe karma voilà loo xam ne xadis yi benn la mooy noonu la ko imaam Seydina Abu Hurayra daal di boole loolu moo tax nga gis ko fii hmm? léegi euh, léegi nag al imaamul Bukhari mu ne haddathana Ayyash ibn al-Walid mu ne daal dinañuy nettali suñu sëriñ bi Ayyash ibn al-Walid al-Qattan Abu al-Walid al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 226 rahimahullah qala haddathana Abdul A'la mu jële ci Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad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 am nañu wax yeneen yu wuteeg wax yi wallahu taala alam an abi hurayra mu jëla ko ci sëriñam i sayna abu hurayra alhafizul yamani ad-dawsi yu génn àddina la cinquante-neuf am na wute am nañu ne cinquante-huit am ñu ne cinquante-sept wallahu taala alam an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal <coughs> déggu la tusammul inab al-karm waaw wala taqulu xaybata ad-dahr fa inna allaha huwa ad-dahr gis nga moo tax mu andi ko fii baabul adab baabu la tasubbu ad-dahr mu ne bu leen tuddee li nga xamante ne nii al inab ah, mooy tàndarma al karm bu leen ko woowee boobu de waaye bu leen wax yaa xaybata dahr waaw wala taqulu xaybata dahr waaw mooy gaa yi saaga eh, temps bi rek waaw waaw akbar waaw yow xama xayba moom <laughs> waaw akbar ñaan yàlla temps waaw ay yooyu waay yow temps deux moo yooyu rek waaw di saaga di ñàññ li nga xamante ni mooy ah xay ba mooy ak pertange kutus waay yow di temps bu nàngam rek waaye yoneen saa san bu leen wax loolu de waaw loolu bu leen ko wax waaw loolu bu leen ko wax bu di leen di utiliser kàddu yooyee voilà wala taqulu kon fa inna allah ndax borom bi huwa ad-dahr waxoon lool taxawoon nañ ci est-ce que ça veut nii mooy yàlla yàlla waxu la lool ah yeneen saa sa lool mooy moo ko fi def waaw ah, léegi boo saagaa kooku kii def lool mooy boo saagaa temps bi mooy ko fi def nga saagar voilà kon noonu la ko ëndee allahu akbar dañu dañu dañu am problème léegi nañ xool ba nañoo jóge ci imaamul Buxaari hmm? lim ne wa fi riwaayatin lil Buxaari wa Muslim yaquluuna al karm hmm? innama al karmu qalbul mu'min boobu mu ngi ko indi ci kitaabul adab baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam innama al karmu qalbul mu'min Allahu akbar <laughs> mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mooy hayatul waadi Abul Hasan as-Sa'di mawlaahum al-Basri Ali ibn al-Madini Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlahum al-Basri gane àddina 161 génn àddina 234 rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Sufyaan mu jële Sufyaan Sufyaan ibn Abi Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi gane àddina 107 génn àddina 198 ci comme mois bi ñu nekk ci la génn àddina Rajab <laughs> Allahu akbar <laughs> rahimahullah rahmatahu wasi'a an az-Zuhri gis nañ gasanga an Sa'id ibn al-Musayyib fii nag jëlewul ci Abu Salama moom az-Zuhri mais Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb moo doon wax suñu kër ay problème kese bàyyi ba ko saa sadam changer sa tur mu ne du changer tur bu ko daay tudde wala début boobu ay problème rek lañ nekk ñun problème bu ñu dugg ba génn ci ba nga naan ñun moom pare nañ ci beneen musiba daal di këpp suñu kaw waaw léegi euh, bokkoon ci waa Banu Maxzum al-Qurashi nekkoon sangu taabi'in yi génn euh, àddina euh, <coughs> moom début xilaafa Seydina Omar am na ñu ne ñaari at après début xilaafa Seydina Omar ci la gane àddina hmm? génn àddina après les années quatre-vingt-dix nit ñi nag dañu wut exactement kañ nekk muy sangu taabi'in yi Eh, nekk tamit goro Seyna Abu Hurayra goroom la woon ndax moom mii moo doon denc doomu Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra mu jëlee kon ci goroom bi Abu Hurayra ad-Dawsi gis nañ ko sànq radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa yaquluuna al-karm wa fi riwaayati al-Bukhari wa Muslim yaquluuna al-karm innama al-karmu qalbul mu'min kon riwaaya boobu moo nekk nii walillahi alhamdu wal minna Hmm, kon innam fa innama alkarmu wa yaquluuna alkarmu innama alkarmu qalbul mu'min alhamdulillah léegi nag ñu ñëw xool kanta ki nga xam ne mooy alimamu muslim abul husayn rahimahullahu taala moom da ko indi ci buntu biñ gisoon bi weesu téere bo téere bi kitaabul alfaaz minal adabi wa ghayrihaa baabu karaahati tasmiyatil inabi karma voilà Allahu akbar <laughs> hmm? Allahu akbar léegi léegi al imaam Muslim mu ne haddathanaa Zuhayr ibn Harb yu bari li ci indi ah mu jëlee ko ci ki mu jëlee plus de mille hadith Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullah gane àddina la 160 génn àddina 232 rahimahullah qaala haddathanaa Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal